fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasumiya wa sab'uun wa an ibni umara radiyallaahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam idaa anzala allahu ta'aala biqawmin cadaaban asaaba alcadaabu man kaana fiihim summa bu'isuu calaa acmaalihim muttafaqun calayhi kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci chapitre bi ñu nekk trois cent soixante-dix baabul mansurati wal mulah suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ mille huit cent hadis mille huit cent vingt-neuf mu ne woon wa an Rifaa'a ibn Raafi'in az-Zuraqi radiyallahu anhuma annahu qaala jaa'a Jibriilu sallallahu alayhi wa sallam ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala maa ta'udduuna ahla badrin fiikum walillahi alhamdu wal minna ñu war gis xadis bi ci tegu mu ne wa an ibni Umar muy xadis mille huit cent trente mu ne wa an ibni Umar mu ngi jël ci doomi sayyidina mawlana Umar ibn al-Khattab ibn Abdullah ban doomu Umar beneen nga xam ah <laughs> sayyidina al-Fadl ibn Abbas al-Fadl huwa ibn Abbas mooy grand frère Mawlana ibn Abbas moo magoon ci doomu Seydina wa Mawlana al-Abbas ahlu bayti rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhum no ya Ubaydillah ya Abdallah ya Ubaydillah ibn Umar ibn al-Khattab voilà am nañu doon wax ne Hafs doomam la woon moo tax ñu naan ko Abu Hafs waaye amaana loolu gënul a dëgër yaa Asim maamu uh, al-Umari Abu Usman <laughs> Ubaydillah al-Umari maamam Asim Asim ibn Umar Abdullah ibn Umar Asim ak Ubaydillah ak sayyidatu Hafsa bint Umar radiyallahu anil jamii <laughs> banu Umar radiyallahu anil jamii kon kii mooy Abdullah moo ci gën a siiw moom moo gën a moom lañ gën a xam waaw moom lañ gën a xam radiyallahu anhuma annahu qaala bon sayyidat Hafsa waaw soxna yonent waaye sa sable siiw na mais c'est pas très siiw comme Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar moo ki jigéen siiw ci doomi Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida anzala allahu taala bu dee boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegut bu wàccee bi qawmin ci ay nit adaban am bugal am mbugal am mbugal asaaba al adaabu mbugal mi day laal man kaana fiihim képp koo xamante ne nii mu ngi ci seen biir waaw summa ginnaaw gi nag bu'isu yawmal qiyaam bu leen di dekkal di leen yabal ñuy dekki ala ku nekk doon jëf akbar alhamdulillah mu ne xadis bi muttafaqun alayhi xadis la boo xam ne al imaam al xaafiz al buxaari ak al xaafiz muslim rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi ñaar dong ñoo kaa solo ñu al imaamu ahmadu bunu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy indi ci ñetti bërëb ci musnadu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sinon mook ñaari taalibeem yi kese ko solo al imaamul Buxaari kanta ñoom ñaar ku nekk benn bërëb ngu kondi mu ngi kondi kitaabul fitan baabun idaa anzala allahu bi qawmin azaaban waaw bu borom bi wàccee ci ay nit am mbugal mu ne haddathana Abdullah ibn Usmaan mu ne nettal nañu Abdallah ibn Usman ibn Jabala ibn Abi Rawad waxoon nañ la mooy Abdan ah kii mooy Abdan <laughs> léeg-léeg mu woowe ko Abdan mooy Abdallah ibn Usman Abdallah ab abd bi ak aanu Usman lañ boole Abdan ibn Jabala muy Abdallah ibn Usman ibn Jabala ibn Abi Rawad rahimahullahu ta'ala gina siiwe kon ci Abdaan rahmatullah alayhi génn àddina deux cent vingt rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana xabarana Abdullah muy Abdullah ibn al-Mubaarak ibn Waadih al-Hanzali at-Tamimi mawlaa Abu Abdirrahmaan al-Marwazi muy borom kitaabu zuhd borom jaloore yu mag yi gane àddina cent dix-huit génn àddina cent quatre-vingt-un rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Yunus mu ne ki ñu xabaare mooy Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullah génnaat na cent cinquante-neuf am na wute rahmatullahi alayhi an Zuhri mu jële ci Seydina Mawlana Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra Abu Bakr al-Qurashi al-Madani al-Hijazi gane àddina la cinquante génnaat na la cent vingt-cinq rahimahullahu taala qaala mu ne axbarani Hamza ibn Abdillah ibn Umar mu ne ki ma xabaare man dong mooy Hamza di doomi Abdullah ibn Umar radiyallahu taala an al-jamii Abu Umaara al-Adawi al-Madani kañ la gane àddina kañ la génn na loolu dajuma ko annahu sami'a ibn Umar mooy jégg na baayam on naa la ñoom en général dinañ léeg-léeg nañ wax ab yi mais loolu li ëpp li ñuy wax turu seen papa noonu ndax loolu ñoom loolu affaire aada la mu ne sami'a dégg na ibn Umar doomi Umar ji radiyallahu anhuma di baayam radiyallahu anhuma yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha anzala allahu bi qawmin azaba asaaba al-azabu man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim imam al-hafiz al-Bukhari Euh, début hadis bi la jël tudde ko buntam loolu lu rafet la moo gën lu nit mën a defe buntu ci hmm, daal di tarjama ay téereem mooy jël comme ni imaamul euh, al ñoom ñëpp dañ koy def waaw imaamul Tirmidhi yi ràññeeku ñetti waaw surtout imaamul Bukhari mii sëriñam bi jël bunt bi tudde ko lenn ci hadis bi waaw baabul ida anzala allahu bi qawmin azaba hadis bi noonu la commencé ida anzala allahu bi qawmin azaba kanta al imaamu am na ñëwi na ci yeneen ida arada comme ni ñuy gisee euh, riwaaya imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj kanta al imaamu Abul Husayn kitaabul jannati wa sifati na'iimiha wa ahliha baabul amri bi husni zanni billahi ta'ala inda al-mawt mu ne wa haddathani Harmalatu ibn Yahya at-Tujibi mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Harmalatu ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran euh, at-Tujibi Abu Hafs al-Misri yu gane àddina cent soixante génn àddina deux cent quarante-trois nekkoon àndandoowu imam ash-Shafi'i rahmatullah alayhima qaala mu ne akhbarana ibn Wahb waa Misr kàlla la waa Misr la mu nekk ma xabaare mooy ibn Wahb ibn Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri Maliki bu mag bi gane àddina cent vingt-cinq génn àddina cent 97 qala rahimahullah akhbarani Yunus moom lañ gis sànq moom la ibn Abdallah ibn al-Mubarak ci moom la ko jël woon mooy Yunus ibn Yazid ibn Abd an-Najjar rahmatullahi alayhi gis nañ ko sànq ibn Shihab mi ngi na nga sànq rahimahullah ala al-jami' qala akhbarani Hamza ibn Abdillah ibn Umar mi ngi na nga sànq anna Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha arada yaqul idha anzala idha arada voilà Riyad bi kaddu imaamul Bukhari yi la indi rahmatullah alayhi kanta imam Muslim ni mu ko indi mooy idaa araada allahu bi qawmin azaaban asaaba al-azaabu man kaana fiihim thumma bu'ithuu alaa niyyatihim no alaa a'maalihim waaw <laughs> ah. <laughs> ah, alhamdulillah ma sha Allah ah. <laughs> c'est li tax sànq ba léegi ala maanaam bon si wala niyaatihim parce que mooy xadis ma la doon wax bee passé naan la ca jaal beenu téere bi lañ ko gisoon bu niroog xadis bi ñu war a gis te mooy xadis bi mooy xadisu bi nga xam ne bu sayyidatu Aïshatu bint Siddiq mu doon xadis numéro deux voilà xam nga xadis yi sayyidna Mawlana Abdullah ibn Umar dane yonent bi alayhi salaam dane borom bi bu bëggee wala bu wàccee am mbugal ci ay nit ñépp la koy mooy ku ak as-salih wa at ñépp lay laalaale waaw ñi baax ñi bon ñépp lay lay làmb ñoom ñépp ñu faatu waaw bu yàlla jéppee ab dëkk am ñu baax ñu fa nekk loolu du wàññi dara bu ko bëggee mbugal waaw dina def nag léeg-léeg génn ñu baax ñooñ comme ca waa qawmu Lut seen lu bon lañ ne woon alayhi salaatu wassalaam ba mu leen bëggee buggal dana ko génnal la sama jaam yi waaw waa kër Firawna yi fa asri bi ibaadi laylan la waxoon Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam waaw génne leen ci biir ña bëgg a buggal waa kër Seydina Lut bañ génnee la dëpp suuf si seen kaw mais bu kenn gestu ci ñoom ci yéen ñiy dem waaye loolu am na mooy boroom bi kaa yu bari muy ay mbirum tënkuwul ci lenn léeg-léeg mu nangu mu bëgg a nangu duma ab dëkk waaw yéppi leen di leen duma am ñu baax ñu fa nekk mu boole leen ñoom ñëpp dóorub tremblement de terre ñëpp faatu ñu baax ñi faatu ñu bon ñi faatu sauf que ñu baax ñi bu ñuy dekki dañuy dekki ñoom ci seen jëf yu baax yañ newoon ñu bon ñi nag dekki ca lañ newoon lool kaa waaw mais ñu baax ñooñu dafa am ay kaa tamit waaw parce que boo fàttale ko moos xadiisu cent quatre-vingt-neuf yaa ngi koy fàttale ko keroog bi ñuy wax dajjaal rek ñu ngi ko doon tuddaat waaw xadiisu ummul hakami allah allah <laughs> ah, zaynaba bint jahshin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanaha wa ma'waaha mooy bi nga xam ne ci la doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci chapitre vingt-trois baabun fil amri bil ma'ruuf wan nahyi anil munkar bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daa dugg ci moom mel ni ku tiit mu tiit nii yow mooy affaire bi daal préoccupé na ko quoi naan laa ilaha illa allah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juuja wa ma'juuja mithlu haadihi wa hallaqa bi isba'ihi al ibham wallati taliha fa qultu ya rasula allah a nuhliku wa fiina as-salihun qala naam ida kathura al-khabath waaw ah. gis nga xadis boobu boobu beneen kaala bokkul ak kaal yi ñu wax ci ñoom Seydina Luut de alayhi salaam nga xam ne keroog borom bi dana ko fasi bi ibaadi laylan mook ak kii surtout Seydina Muusaa tamit innakum muttaba'un yéen waa Firawna dina ngeen topp loolu benn kaar moo tax ba firaw na ñëwee ak gaayam topp leen borom bi daa jàllal Seydina Muusaa ba firaw nekk ca gannaaw di kii di topp mu labal leen ñoom ñëpp fa aghraqnaahum ajma'in xam nga Seydina Muusaa ak moom ñi mu àndaloon alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu anhum ñooñu kenn laalu leen loolu benn kaa la Seydina Luutit bi ñu wax sànk benn kaa la hadith Seydina Sayyidatu Ummul Hakam bi Zeynab beneen kaa te boobu mooy <laughs> Eh, gisoon nañ ko ba gisoon wax bi al euh, imaam al xaafiz euh, euh, kii al al al faqih Ibnul Arabi al Maliki doon wax naan affaire bi ñaari kaaw am parce que bon nañ ko waxaat ci wolof léegi mu leer mooy bi yeneen saa salaam duggee naan toskare ñeel na wayu walla musiba ñeel na jullit ñi arab yi ndax ñu ëppoon mais jullit ñi lay wax ndax mbon goo xam ne bu malheur bu graw boo xam ne jege na ndax ubbi nañ. ci barrière yaajooj ak maajooj di gog e magog lu toll nii mu daal di wërngël def benn wërngël baaraamam yi nee na man sayyidatu Zaynab nee na ma ne fa qultu ma ne waa ya rasulullah ndawal yàlla li saa sa a li ko fiina salihun waa ñun dañuy alku alors que ñu baax ñi nekk suñu biir qaala naam yeneen saa sam ne ko waaw <laughs> ñu baax ñi dina nekk ci biir nit ñi ñu yàlla alak la ñoom ñëpp waaw lu tax ida kasura al xabas bu ak mbon tasaaroo ba al imaam al haafid Abdul kii Arabi al imaam Ibn Arabi al Maliki rahimahullah ne woon lii nag ñaari mbir a mën a nekk soit mooy gaa yi defuñu amru bil ma'ruf ak nahyu anil munkar dañoo toog ñi baax ñoom daal jàpp ne mbaax gi moom ngir seen bopp la ñun suñu yoon newu ci ah façon wax yooyu ngay dégg seen mag bopp la ñu ah. voilà ils sont bien vaccinés waxu caaxaankat yooyu ngay dégg ñu xam ne ñu ngi ci fulla waaw bokk nit penc bi moom mu yàq nga toog naan sama yoon newu ci mais li muy def bu bu fi amee bu fi amee bu fi amee kër mais fépp ay dàq yéen yéen a ngi bokk yéen ñëpp ay néegi sàkket ngeen yor te yéen a takkalooy néeg nga gis waaja nekk ca ca cat ba commencé di taal sàkketam yow nga toog fële beneen côté bi naan man sama yoon new ci ah magam boppam la tout le monde est muré ak vacciné ah. mais xool leen ngeen ñun ngeen bàyyi ko bu taal gis nga bu këram jafee kër gi ci tegooy jaf yéen ñëpp ay sàkket ngeen yor ay kër de paille des maisons am paille nga naan lan <laughs> teyeen yéen yéen ndoxu siyaan yi ngeen am teen boo xam ne mos teenu bawol yooyu nga boo ci sànni xeer xeer ba day dem lu yàgg ngay xaar lu bari door a dégg mu naan tëpp ca mu leer mu ngay door a àgg yéen ndox moom ngeen yor loolu da ngeen cee mën a fayu taal <laughs> bala ngeen fee nekk jël poli bi di kii moom kër yëpp tàkk ngeen gis ko muy taal ngeen naan sama yoon new ci waaw baax na bu këram di jaf kër bi ko tegu di jaf sa kër yow sa kër la jëm balaa nga ànd ngelaw li lépp lay yóbbaale bu boobaa di nga xam ndax sa yoon newu ci woon loolu nag te yoon saa sam joxoon nañu ko exemple bu gën a palpitant noonu ñépp mooy gaa yi nga xam ne dañoo nekkoon doon si nekkoon ci benn bateau benn gaal boo xam dafa kawe mu am étage ci kaw am ñu nekk ci suuf ñi nga xam ne dañoo bëgg ñi nekk ci suuf bu ñu bëggee ndox gisoon nañ ko ci riad bi ni dañ doon yéeg ba ci foofu la amee ndox benn benn bi ba bi baagante yi bare ñu ne waaye ñun li ñuy nekk di yéeg ci kaw ngir utum ndox mais ñun tey ñoo bënn gaal gi fii rek bu ko defee comme que ndox mi mu ngi fii gaal gi bato gi ci kaw ndox mi lay daw noonu ñun ñu ngi ci suuf au lieu buñ soxlaa ndox di yéeg ci kaw de étage gaal gi kii bato gi mais nañ bënn fii bu ñu bënnee gaal gi bato bi ndox mu ndox mi day dugg bu ko defee ñu am ndox yeneen saa san ne gis nga bés bu ñu bàyyee gaay bañ bënn gaal gi ñoom ñépp ay aw parce que ndox mi day ñëw suuxal gaal gi lay day day day day day def naufrage mooy am gaal gi mooy suux ndax ndox mi day dugg ci déversé lu bari gën diis ba ba bato gaal gi gaa yi dee waaw benn supposition bu njëkk mooy gaa yi dañoo toogoon di jaay fulla xam gaa yi di réer ñoom ñu ne seen yoon new ci mbir mi daal baaxal sax mbaax gaan ku bon sa yoon déggin euh, euh, euh, li nga xam ne mooy déggin bu baaxul hadis bi nga xam ne moom lañ la doon wax ci jotaay bii ñu génn te al imaamu Ahmad ibnu Muhammad mooy premier hadis bu nekk ci sa euh, euh, euh, musnad imaam Ahmad alhamdulillah parce que musnad Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu la commencé Qays ibn Abi Hazim ma lahu nazir Qays moo ko jëlee ci moom ñu ngi ko doon wax bii passé ba tuddaale woon hadis Seydina Abu Sa'laba al-Khushani bi niroog moom waaw bi mu gisee gaa yi am compréhension bu baaxul ci ya ayyuhan naas ya ayyuhal ladina amanu aleykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum yéen ñi nga xam ne yéen a gëm na leen seen bopp doy bu mu leen lor ku sànku bu leen seen bopp doyee yéen daal baax leen seenu baax <laughs> waaw bu leen du leen lor de mukk képp ku sànku bu dee yéen maadaama yéen a ngi tegu ci njub Seydina Abu Bakar def xutba ci minbaru yonent bi alayhi salaatu salaam sant yàlla daal di koy bakk ne yéen nit ñi innakum taqra'una hadhihi al-aaya yéen jàng aaya boobu yaa ayyuhal ladina amanu wa alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idha tadaytum wa inna te ñun Abu Bakar sami'na dégg nañu rasulallahi de ndawal yàlla sallallahu yaqulu mi naan inna an gis nga nit ñi idha munkara buñ gisee lu noonu falam yughayyiruhu te soppuwuñ ko. awshaka léegi rek an ya'ummahum allahu bi iqaabi léegi yàlla daal di leen muural ah mooy ëm buggalam mu mu majat matal leen ko ñoom ñëpp mu ne leen ko rëttal seen kaw ñoom ñëpp ñu yem ci kon premier cas bi imam al-Hafiz ibn al imam ibn al-Arabi doon wax ne ñooñu mooy comme cas ñi nga xam ne dañu am compréhension ci aay bii boo xam ne du noonu waaw te taxawoon nañ ci bii weesu que ne il faut nga def li nga war a def ba pare digle tere te doo digle benn yoon ne sama yoon newu ci non fa zakkir in nafa'ati dhikra del del fàttali ndax fàttali day jariñ saa su ne waaw da bantu baamtu di battre le fer di continuer ànd ak li nga xam ne mooy persévérance mais aussi li nga xamante ne mooy di di delluwaat mais doo def benn yoon ne man pare naa kii déedéet waaw sinon bu doon loolu yeneen saa sam ba mu woowee waa Makka premier jour ñu weddi ko danaan man def naa li ma war dem non borom bi teewul da koy wax muy continuer di leen woo voilà loolu mooy li nga xam ne mooy xikmaay daawa noonu la parce que du nopp yëpp du xol yëpp ñooy nangoonoo d'un coup am na xol yoo xam ne boo leen waxee léegi ñu nangu mais am na ñoo xam ne seenu nangu c'est pas gaawu la non yooyu yëpp nag ki nga xam ne mooy woote jëme ci yàlla daa war a xam suural lool te xam ne yeneen ci alayhi salaam loolu lañ doon dund voilà léeg-léeg ñu wax ak ñu ñëw wax ak nit ñi am ñoo xam ne dañuy gaaw comme Seydina Abu Bakar voilà radiyallahu anhu ñu mel ne ñoom dañu gaaw nangu mais am na ñoo xam ne dañu dëgër ñoom Seydina Omar ñëwuñu rek dugg radiyallahu anhu waaw loolu nag yow boo ñëwee nag wax benn yoon rek dem sa yoon loolu problème la après nag nga bàyyi leen nag ci lu bon liñ nekk muy gën law nga naan seen affaire la ñii bàyyi leen dañoo dëgër bopp bu leen borom bi borom bi di leen mbugal ñu xam waaw borom bi indi mbugal mi boole leen ci ñoom ñëpp loolu benn kaa la al al imaam al qaadi ibn al arabi mu ne beneen kaa bu am rahimahullah mooy gaayoo yooyee hadith sayyidatu Zaynab bi doon wax naam waaw ida kasura al xabas dinañu alku te ñu baax ñi ne waaw bu dee ne mbon law mu ne beneen kaa bu mën a nekk mooy lii mooy ne ñooñu digle nañu def nañ li war a def waaye boroom bi daal di leen bi muy mbugal ñee mu boole leen waaye ñoom da leen di at da leen di dekkil ci seen kaw yéene te ñaari kaa yooyu yëpp am te waxoon nañ la xadis bu njëkk bi nga xamante ne moom lañ gisoon ci Riyad bi non deuxième xadis bi bu sayyidatu Aïsha bi ak numéro bi waaw sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mooy xadis numéro deux ci chapitre un baabul ixlaas wa ihdaari niyyati fi jamiil a'maali wal ahwaali wal aqwaali wal ahwaali al baarizati gisoon nañ dane woon wa an ummil mu'minina ummi abdillah aishata radiyallahu anha anna qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghzu jayshun al-ka'ba sayyidatu di nday jullit ñi mu woon yonent bay saa saa nee na am na benn armée boo xam ne moo tax imam Muslim dane yéemu naa ci ay nit ñoo xam ne ci sama xeet lay bokk di jëm ca Kaaba ga ne dañ koy yàq bañ agsee baydaa borom bi daal di leen pëtëxël daal di rëng-rëngee suuf ñoom ñëpp ñu dee ak képp ku fa newoon waaw moom lay wax fa ida kaanu bi baydaa min al bi pakk boobu nekk ci biti makka yuxsafu bi awwalihim wa axirihim borom bi day tremblement de terre bu rëy ñoom ñëpp dee waaw qaalat sayyidatu Aisha nee na mais qultu ma ne ya rasulallah mais ndawal yàlla li saai sallam kayfa yuxsafu bi awwalihim wa axirihim wa fihim aswaaquhum wa man laysa minhum nee na ma ne mais yeneen saa sallam mais nan la ñuy defe tremblement de terre ñoom ñëpp yëngu rëngi rëngee suuf si ñoom ñoom ñu dee ñu seen mooy du bàyyi kenn moom laa awwalum wa axirihim ñëpp lay lay daj te te seen yoon yi dafaa nekk ñoo xam ne dañuy xëy ñii moom loolu taxul leen a jóg leneen a leen tax a jóg mais yeneen saa sallam affaire bi ñëw ne leen ne leen tël yoneen saa salaam ne waaw waaw ñoom ñëpp waaw yuxsafu bi awwalihim wa aaxirihim waaw noonu la ñoom ñëpp la ñuy rëng-rëngee summa yub'asuuna ala niyyatihim lii moo taxoon sànq ba léegi hadis ben manaan a summa yub'asuuna ala a'maalihim manaan niyyatihim ñu daal leen nag dekkil ci seen yéene te ña xam ne yéene ju baax ñee lañ doon commerce dem di liggéey ngir dundal seen njaboot ñii doom luñ doon doxi loo xamante ne farata la wala loo xamante ne nii dox mbokk ak yooyu ñooñu buñ leen euh, kiiwee ñoom ci ah, yéene boobu la ñuy dekki moo tax kii beneen a beneen riwaaya beneen xadiis bi ba léegi sayyidatu Aysatu radiyallahu taala anha wa ardaha mu ne mooy bi mu naan yi mu naa ci nit ñoo xam ne sama xeet dañuy ñëw bëggal lu bon kaaba gi waaw <laughs> waaw ya ummuhu eh, bi rajulin min quraish min ummati ya ummuna ah, bil bayt waaw waaw léegi ba ñu ñëwee foofee bi ñëwee baydaa xusiba bihum bi bihim waaw ñu ne ñu yeneen saa salaam ñii ñëpp lañuy faat mu ne naam fihim al mustabsir wal majbur wa ibnu sabil yahlikuuna mahlakan waahidan wa yasduruuna masaadira shatta yab'athuhum allahu ala niyyatihim voilà yonent bay saa saam ne waaw ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ne seen yéene moo doon dem def falu ñaaw am ñoo xam ne majbuur dañ koo forcer moom c'est que loolu dëkkuloon yéeneen waaw mooy comme yenn ñi rek yenn soldats yi nga xamante ne gaa yi ay couteau euh, cassé lañ leen jàppe di leen forcer ñuy def loo xam ne ñoom sax bëgguñu ko mais niñ leen former moo bon waaw waaw que ne yow waa ji dirigeant bi lu mu wax def leen yéen dee leen yéen da ngeen di war rek di exécuter rek ndigal yi même bu dee ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne lii ndigal li dafa dëng waaw mu ne am na ñoom dañ leen a forcer boole leen wabni sabila koo xam ne doomu yoon la da doon dox ay biram doon wayaasi waaw amaan dafaa demoon ngir umra waaw waa ci jël kaaram ak yooyu bu dee temps car la yu mel noonu wala li dox tremblement de terre bi ne rërërërërërëb ci biti Makka ñépp dee voilà yeneen saa salaam ne waaw ñoom ñéppay faatu benn faatu waaye nag bu ñuy dekki di jóg ay seen dekki waaye yaa wuti waaw borom bi da leen di dekkil ala niyyatihim ci saw kër yéene kon affaire bi affaire bi lii la <laughs> mooy ay nit. bokk nañu dee deewandoo waaye fa ñuy teere ëllëg bokkul mukk waaw fi ñuy teere ëllëg bokkul jamais loolu moo tax li am solo mooy baax gis nga boo baaxee deewal Mongoli deewal île de Pâques xam nga de Pâques fële ca suufu Chili <laughs> waaw cordelière des des Landes xaw ma des Landes xaw ma lu ngeen koy woobe laa wax ca Athabaskan ya Canada fu la neex saatu ko gis ngeew booy dekki yaag ñu baax ñi yaag ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam ay dekkeendoo waaw waaye gis nga boo deewee Makka wala Medina te nekkoon ku bon boo dekkee nekkoon bu yéeféer boo dekkee yaag ñoom Abu Jahl li nay dekkeendoo waaw waaw loolu mooy affaire bi mooy li am solo mooy nekk ci lu baax kañ laay dee ak fu may deewee c'est pas le souci loolu c'est pas à toi waaw wama wama tadri nafsun bi ay ardin tamut tamut loolu du sa affaire biru yàlla la ay fëllaay faatu ay nangam ak nangam loolu lu ciy sa yoon <laughs> yow yow li lay yàlla tegu la ngay gérer yow fan ngay deewee xam nga ci fan fan la lay tere mooy fu mu la teree gis waaw kay boobu moom boobu boobu moom lañ lay tere fi yàlla bëggul a gis ci dancine yeeg taverne yeeg fa ñuy naane sangara yoog ah, fa nga xamante ne nii mooy magalu saqaawa yi yooyu moom fexeel ba bu fa nekk parce que da dee day day bett waaw atathum ah day leen di dikkalu bari baxta ci li nga xam ne mooy ak mbetteel kon affaire bii nii lii la am na tamit beneen riwaay boo xamante ne Euh, kii al imaam al haafid ibn Hajar mu ngi koy tudd waaw Allahu akbar mu ne loolu imaam Ibn Hibbaan comme hadith yi la rek moo ko indi jële ko sayyidu Aisha lu mu yëkkati mu ne inna allah yeneen saa saam nee na idaa anzala satwatahu bi ahli niqmatihi wa fiihim as-saalihuun qubidu ma'ahum thumma bu'ithuu alaa niyyaatihim wa a'maalihim mu ne gis nga borom bi buy wàcc ak mbugalam waaw taruk mbugalam ci ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ci waay mbon fekk ñu baax nekk ci seen biir loolu du tee yàlla dóor leen ko waaw ñoom ñëpp lay faat ginnaaw gi mu daal di leen dekkil ci seen kaw yii nag seeni jëf